bismillahi irrahmaani irrahim ñu del siwaat ci waxtaani sëriñ tuubaa yi diggali sëriñ ñu tolloon ci waxtaanu téeméer bi ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar am na marum laamu mu ñëwoon ci sëriñ tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo Sëriñ Tuuba ni ko noo tudd mu ni ko noo tudd mu ni ko magay maram ndaw laa tudd waaye mbërum ñoom rek lañu may wax sëriñ bi ni ko fii ba fa kenn doon mbër daa daan ñeenti ñii mu jug tàmbalee bàkku di kañ boppam sëriñ bi ni ko déedéet daa di koy limal bakkan bànneex seytaane àdduna mu ni ko ñooñi ba àdduna sosoo ba tey yaa leen masa daan ba ko sëriñ bi téye ba koy yeewi dani ko da ngay jëm siin xëy xëy na muy siin saalum fu la jant soxe muy fu jant suuxe rek mooy saxawaay ba mu dem ba baagu njéeme ba ci ak sump ba koy génn muus ki mu yoroon dara ci sump gi lonk ko mu wadd fekk jant bi di so mu ni fii la sëriñ bi wax na ci ay mbindam ni bakkan ci xiif lañu koy note seytaane ci tudd yàlla lu bari lañu koy note bànneex ci néewal wax ju amul njariñ lañu koy note adduna ci néewal ab jaxasoo ci lañ koy note kon murit buy jàng alxuraan lu bari ak xasiday sëriñ Tuuba xaada laho laahu maxtaara laho lu bari di waxtaane sëriñ bi te lépp lu muy jëfandikoo di ci fas liggéey sëriñ bi lu muy waxit noonu daanaka day daal di amu mucc wala alam ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay waxtaan ba mu yàgg mu am ku mu xëcc ci fere yi ni ko diw góor góoru leen bu baax bis ba te mooy yowmal xiyaam balaa kenn jàll mel nii kooko daa soloon lu weex Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo dañu xamal ne àjjana bërëbul yàlla la subhaanahu wa taala bu mu sellal moo tax ku sell rekk moo fay dugg li lay sellal nag mën naa nekk say jaamu yàlla subhaanahu wa taala ak sa tuub wala ay nattu ci àdduna wala ca barsax wala ca sawara door a génn naa dugg àjjana waaye balaa kenn tàbbi àjjana faw mu set yàlla nañu yàlla setal ci ak mbaaxam ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaadirahu law maxtaarloo musal ñi itam ci lépp loo xam ni dañuy taqal walaaw alam ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom-ñett juróom-ñeent sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo maf na mas nay fobloo sëriñ Suhaybu radiyallahu taala anhu ay peñ muy suukar su nekk doj am ku jug nar koo foble sëriñ bi tere ko ni ko kenn daa mënta jariñu ci man te liggéeyalu ma kon loolu dañuy firil bay bi ci naxaju xadaa'il xaaj waalam bi ann almajda laa yumaalu illa bi qadri alkaddi fi ma qaalu wa qiila inna nafha man taallama miita bi iglaali siyooxi alulama yàlla nañu yàlla doole dimbale ci barkeb sëriñ Tuuba xaada lahu llaahu maxtaara lahu ñooy ci nettalib téeméer bi ak juróom-ñeent fukk sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu nee na sama mbiri bopp ak fa ma jëm ak seen mbiri bopp ak fa ma leen jëme lépp ni ma sama rëddi baaraam yii leere noonu la ma leere siiw na wala wér na lool kashafta lii kashfan yurini man baham wa sumtani an il aadi wa tuham allamtani al ghayba hatta surtu muntabihan anta al alimu allasi allamta yallaahu yal nañu doollee ci topp ak tànnam ci ñun waxtu wu nekk yal nañu doollee di yal nañu dimbalee ak sopp ak yaakaar alam ñu ngi ci nettee téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak benn mbooloo mi mas naa bari lool ci këru Daaru Mannaan ñëw di leen yëgle ci Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo mu wax ni nee leen ku ci bëgg ab xaalis na dem ci buur yi ñoo am xaalis ku ci bëgg ajjana na dem jaamu yàlla subhaanahu wa taala ku ci bëgg lu dul yàlla fu mu fi man di nekk na ñëw ñu dem sëriñ bi du nax kenn waaye itam kenn mënu koo nax mboolee muridi li ñuy bëri bari ku ci ne xam na la ko tax a jub xam ne itam na mu koy jariñe ak na muy jariñoo ci moom ku ñëw ci moom wax ko la nga bëgg dana la tegtal yoon wa ngay jaar ba am ko boo ko defee faaw nga am na nga bëgg boo ko defee itam du tee muy ànd ak yow ci sa bëgg li feeg wuute wut ak bëggug yàlla subhaanahu wa taala wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ak fulkul mashhur Sëriñ Tuubaa xaadalewoo law maxtaara lawoo da koo fonkoon lool mas naa wax Abdul Xaadir yow mi dàq ñépp ab néeg takkalal fulku ab néeg Cheikh Faati tàg ko yow mi dàq ñépp ab lal wutal ko ab lal majj majj aw tur la wutal ko gaal yow mi dàq ñépp gaal saaxuur saaxuur aw tur la wutal ko kër yow mi dàq ñépp kër Madu Géy Jafiira aw tur la wutal ko Jafiira yow mi dàq ñépp jëfiira ba lépp noppee sëriñ bi teg fulkul masxoon ca kaw lal ba daldi toog fi suuf sëriñ bi jëfinam wii li mu ñuy leeral mooy li mu wax ni mbindam yi ay jëmm lañu boo ko gisee boo gisee fulkul masxoon sëriñ Tuubaa xaada law maxtaar law fonk ko mooy nee na xare yonente bi la alayhi wa sallam daa am bu ci desoon boo xam ni moo ko mottali mel na ni li tee kéefar not ci kaw suuf si mooy alfulkul masoon kon war na bépp murit mu am ko te di ko warmaal su ko defee wàllug jàngu ko nag man li ma ciy wax mooy la sëriñ saalihu daan wax radiallahu taala anhu loolu mooy ku ko man deel jàng ci xasiida yi mu def ngir sant yàlla subhanahu wa taala ginnaaw xare boobu sëriñ Tuubaa xaadi lawul maxtaar loo nee na alxuroofu xuroofun xaraf wu nekk la nga ca namm ba nga koy bind moo cay nekk ak nu mu mën a mel ak ci lu mu mën a jëm ndax inamal amalu bi niyaati loolu ab hadis la sëriñ bi nag bi muy bind xasida yooyee ca géeja ak na meelam mooy xeex ak kéefar ak na meelam mooy xeex ak kéefar ba mu daanu ak yéefari loolu itam ba mu ko namee di ko def sax ca dëgg mujj na sunu borom subhaanahu wa taala fekk ko ca lool ba natal ko kéefar ak mbooleem yéefari ba may ko bu bàyyiwul mbind yi yéefar yépp faatu ci kanamam mu daal di leen jéggal moo tax mu wax ni law annani lam atrukil kitaaba mujahidan bi haadawil ataaba lamaata bil wabaa'i kullu kaafiri in lam yatuubu lil ilaahi alxaafiri laakin afawtu an jamii nnaasi li wàcci baaxi muhlikin xannaasi su ko defee ndegam sëriñ bi loolu moo doonoon pas-pasam ba mu koy bind yaakaar naa ku koy jàng itam du ñàkk luy ñëwaat ca yooye moo tax li ma yaakaar ni moo gën ci am murit mooy santale sëriñ bi ci xasiday sant yi tubtu lahoo min xayri shukrin alana wa qaada lii minhu taala walana falihab shukuran daa mukoofin ma alburi aqulu wa qasdi shukru fi duuri azmuna hab lii dawaama shukri lil jinaani bir ruuxi wal jasadi wal janaani walaw alam ñoo ci netee téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na yar mënta ñàkk ku ci am ko war a yar te yaroo ko joxe woo ko fu ñu ko yare adduna dana ko yar bu ko adduna yaru bàmmeel yar ko te ku mu ku bam te ku bàmmeel yar dana yaru ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak ñeent Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na li ko dale ci bis bi ba ba àdduna di tukki lépp lu ngeen gis ci samay mbir lu mu rëy rëy ba tax ngeen di ko yéem lu ko ëpp lu ko ëpp nga ca kanamam ba ba àdduna tukki siiw na wala wér na lool wala azalu zasdiyaadin minka sëriñ bi leeral na lu bari ci ay xasiidaam ni li des ci àdduna lépp moo ko moom te it ay mbiram waxtu wu nekk day yokk ci tànnu yàlla subhaanahu wa nee na li mu gën bëgg ci ay murit mooy muy bañ a soppiku ngir xéewali di fexee sax ci ak bëggam nga xam ni yaay soppi xéewali waaye xéewali duñu la soppi wala yaxul maa ustahu min niami tanfadu baynaka wa bayna al munami ñoo ci nettal téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak juróom Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaara la woo nee na ñaar ñoo xam ne ñaar ñoo xam gisante mësu ñoo xamante seeni kilifa xam ni war nañoo ànd cib sëy daldi leen boole ngir ñu sëy bu ñu nangoo doom ju ca juddoo lu mu am lu mu bëgg am ko doom ju ca juddoo lu mu bëgg am ko ñaar ñoo xam ni dañoo xamante gisante bëgganteel seen bopp waaye jaar nañu ko ci yoon waxta ak seen kilifa kilifa yi defare seen diggante ngir ñu sëy doom ju ca juddoo lu mu wut am ko ñaar ñoo xam ni seenu duggante ak seenu diggante daa mel ni rey mu dee reyul mu dee wala yaasu billah xëy na bi mujj li tax waxu ci dara day bañ a wax leneen waaye loolu mooy ñaar ñi nga xam ni ku leen maye ñu sëy ku leen mayewul ñu sëy su ko defee ci lii la ñuy xame ni am na doom yoo xam ni seeni waajur ñoo leen tooñ te sax loolu yi mooy li ëpp ci jamonoy tey ndax léegi kenn yarootul lu waaye bëgg da ciy daal di jëm du xool war na wala warut du ci sàmm itam yenn teggin lu mel ni nag bu amee te day yokk rek li ciy musle mooy ànd ak yàlla subhanahu wa taala te koy ñaan mucc waxtu wu nekk ci barke Sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu rabbana hab lana min aswaajina wa zurriyaatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina